baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim faltaqamahu alxuutu wa huwa mulim kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci laayab téeméer bi ak ñeent fukk ñaar ba ci nettalib seyyidina yunus alayhi salaatu wassalaam suñu boroom di wax keroog bi nga xam ne ci la yéeg ca gaal ga feesoon dell wu gaal gay waaji këpp nag ñu tegoo bant nag ñu ne kan ko géeb fantam génn moom la ñuy sànni ci biir mu génn gaa yi ne ah yow mii moom bëgguñu nga sànni la ci biir de waxaat ko ñetti yoon mu ne ah tey ngeen ma sànni man mii la léegi nag moom na naan fa saahama ñu tegoo bant fa kaana minal mudhadin moom lañu noon ndax bant ya ci moom la dal saasu ne bañ ko ci sànnee nag faltaqamahul xuutu fii lañu waroon a jël tey faltaqamahul xuutu jën wu mag wa daal di koy wann wa huwa mulim moom nag Seydina euh, Yunus mooy borom bi moo ko dan la ko doon yedde borom bi mooy ci le fait que mu dem te jotu ci ndigal gu leer loolu lañ la doon wax ne mukkul dafa bàkkaar jamais loolu yonent manul def bàkkaar loolu wax nañ la ko maasum la mooy ne lan dafa am loo xam ne lu dagan la mooy ne borom bi moo ko wan mandarga yi kene mbugal maa ngi ñëw tax borom bi ci boppam moo ko xamal ne mbugalam du ko teg ñi nga xam ne ñooy war gëm yàlla yi ba mu ko wanee mandargaay mbugal mi ndax ay xeetam yi dañoo weddi moom mu daal di dem xam ne borom bi comme ñi wax Seydina Luut gis nañ keroog bi muy ciy dana ko demal ta bu kenn geestu yaak ñi la gëm ñi ci des dinaa leen buggal comme loolu la moom nag xaar woon loolu dafa gis loolu màndarga yi rek moom mu ne mandarga yi mbugal yi mu dem loolu nag la ko borom bi di doon doon doon yedde que ne waroo woon a dem lu dul da ngaa waroon a xaar nag li ma doon xaar ci yow mooy nga xaar ba mu wax la génnal loolu kese la te loolu xam nga ne dara nekku ci bàkkaar mooy ne war na ko luy wane ne ah mbugal maa ngi ñëw te moo ko xamaloon que comme nim ñu ko xamale ñun ñépp que ne mbugalam dina ci muccal ñun ñooy muccal suñu jaan yi nga xam ne ñoo wëgg moom loolu la borom bi wax ci alquran noo te yàggu koo wax looloo taxoon moom mu jàpp ne kon ci ijtihaadam kon moom na dem balaa mbugal mi di agsi loolu nag la ko boroom bi di yar doon yedd que ne waroon ngaa xaar moo tax loolu benn bàkkaar amuj ji moo tax mu koy yedde ci loolu ndax ñoom ñooy ñu kawe ñi nga xamante ne borom bi day xaar ci ñoom à chaque fois perfection ni mu gën a mate loolu la kese la waaye li defoon lu baaxoon la waaye sauf que daa am lu ko gënoon mooy mu waroon a xaar ba borom bi ne ko nag génnal loolu la woon mu ne lawlaa fa lawlaa annahu cay burul woon ne moom moo malëb mooy Seydina Yunus ba moo ba ko jën wa wannee kaana nekkoon na minal musabbihiina ca ñay sàbbaal borom bi tabaaraka wa taala ca lam doon wax comme ni ñu ko fi digte woon ba ñu doon gis ci saar bi nga xamante ne mooy suuratul qalam bi mu doon wax naan fasbir li hukmi rabbik muñal ci si la sa borom àtte ak lim la teg walaa takun tawul bokk ka saahibil huuti comme borom jën wa muy kooku muy Seydina Yunus mi mu ne bu bokkuloon alayhi salaam ñi nga xam ne ñooy sabbal sabbal borom bi tabaaraka wa taala ci tur yoo xam ne yonent bi alayhi salaam nee na ismullahi al moom la woote borom bi muy turu yàlla bi gën a màgg moom la ñaan boroom ba ca suufu géej ga ca biir géej ga am ne ca biir ba muy wax subhaanaka subhaanaka inni kuntu min adh-dhalimin mooy ñaan boobu lu tax saabu ma ci accès daal ci juum xaw xaw ma lu ko waral waaw ni muy wax loolu moom Seydina ki nga xamante ne mooy luut mooy Seydina Yunus mi kon loolu lay wax noonu ne bu nekkul woon mooy sàbbaal googale di wéetal borom bi di ko sàbbaal ca biir jën wa mu ne budul woon loolu ne konoonte kon la labisa waat naa ne kon doon na doon na sax fii yi ca biiru jën wa ko wan noon ilaa yawmi yub'athun ba kera bi nga xam ne ci lay dekkil jaam yi mooy jën woowu borom bi da ko doon jox kon gudd faru mu gudd jundu zégi say naa yunus bari àddina biy tukkee bu dul woon bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sàbbaal borom bi tabaraka wa taala ca biir jën wa noonu la ca sàbbaal yoo yelee kon nag suñu borom ne fa namadnaahu bi nga xam ne nag ci la def sàbbaal yooyu borom bi daal di koy daal di koy eh, gëq nag kii bi ne na ko jën wi génne jën wi daal di koy gëq bil araa ca ndànd foy foy ga wa huwa ta moom saqiim mooy ca tefes ga nga xam ne dara saxu fa wa huwa ta moom saqiim mu ngi nekk koo xam ne nag dafa feebar ndax mbir yi daf koo jàpp muy affaire yi mooy ne feebar jox jën wi fi mu nekk ci biir jën wi daa far jur ci moom ci li nga xamante ne nii mooy yaram wi loo xamante ne nii daal ay mel xamante ni ndax boo nee ci xoolal nga imaginer nit koo xam ne dafa nekk ci biiru jën yàgg fa noonu daal di génn loolu moo ko jàpp moo tax lool la borom bi di wax ne loolu nag moo ko dal ne moom <coughs> ci moo tax bi mu génnee dafa nekk koo xamante ne nii moom dafa feebar de wa anbatna alayhi nee na nag ñu daal di saxal foofale fi nga xamante ne nii mooy eh, eh, ca ca ca tafes goo gële nga xam ne fa la génn sajaratan benn si géer garab goo xam ne min yaqtin yaqtin moom la ñuy wax ne mooy mooy citrouille ci ar ci ci français dañ naan mooy citrouille mooy mooy euh, kii naajo voilà garabu naajo du naajo lañ koy wax voilà mooy citrouille yooyu rek nga xamante ne nii fii mu ne fayeen yi jëri lañ bu yàgg li may wax xanaa daanaka laata ma koy wax rek am na sax ñu ne mooy garab yoo xam ne du am tànk waaye day law ci suuf si waaye comme que lii dañ ne garab la goo xam ne ci la doon kerloo ak yooyu lool day jafe mu nekk garab goo xam ne comme garabu euh, yi nga xam ne mooy ñebbe yeeg yooyu day jafe nekk ci suuf foofu loolu mooy li nga xam ne mooy garab yi nga xam ne daal am na ñu ne mooy citrouille ak yooyu am ñu ne déet garab la boo xam ne day taxaw moo tax day taxaw amaale ker ci la doon kerloo wallahu ta'ala alam wa arsalnaahu suñu boroom ne ginnaaw gi ma delloo ko yónniwaat ko ilaa mi'ati alfin ci ñoo xamante ne mat nañu mi'a mooy téeméer alfin ak junni fa aw yazidun wala lu ko ëpp muy cent mille yoo xamante ne nii suñu borom bu ak ñu ko ëpp wala lu ko ëpp mooy borom bi nekkul ne day day day sikki sàkkanaan moom lii <laughs> mi ati alsin aw yazidun wala bopp déedéet mooy mooy yokku nañ wa yaziduna yokku nañ ci loolu le xam nga ne moom borom bi mooy nekk di di sikki sàkk loolu wallahu taala la xam nga ne lool kuñ ko waxal sax nga xam ne loolu demewul noonu de voilà <laughs> kon affaire bi loolu le la <laughs> faamanu gaa yi gëm ñoom ñépp ba mu demee mooy ñu ko njëkkoon a yónni buggal ma di leen nara a dal moom mu dem dañoo mujj ba mu demee nag dañoo xalaataan ne hé gis nga li fi daloon ñi ñu ciit woon am na fi yonent yoo xam ne ba ñu meree seeni ñoñ ñu daldi leen lan ñoom ñu daal di leen weddi bañ demee ne leen borom bi mbugal ñoom nag bi loo xewee ñu gis ne Seydina Yunus kat alayhi salaam dem na ñoom ñépp ñu dellu ci seen borom génn ca bàkkaar yañ ne woon daal di ne gëm nañu borom bi tabaaraka wa taala lool ci gannaaw moo tax nag borom bi delloo ko ci ñoom après ne fa arsalna wa arsalnaahu ma yónniwaat ko ca ñoom ilaa mi'ati alfin ci loo xam ne junni mooy téeméer junni muy cent mille aw na te yokkoon nañu saamil boobu ëppoon nañ ko tuuti fa amanu ñu daal di gëm ñoom ñépp fa mattaanaahum ma daal di leen xéewale ilaa xiin ba ci seen jamono jamonoy faatu jot de fastaftihim léegi nag lii lépp borom bi laaj laa leeral na ko ci ñin ñoo xam ne dañ doon wedde ko bokku ñi sànku ci ñu ëpp ci ñu jiitu woon te nag yónni woon nañ leen ñu leen di xuppu waaye ñu dekkoon ci seen kéeféer gi ba mbugal leen léegi nag suñu borom ne fastaftihim léegi yow yonent bi laajal ñii di ma bokkaale ali rabbikal banaatu ndax sa borom daal moom moom moom doom moom moom moom moom ñu jigéen ñi daal doom yu jigéen yi ndax dañ doon wax ne borom bi daa am ay doom mooy malaaka yi te ay jigéen lañ alayhim salaatu wassalaam wal iyaadu billah léegi nag laajal ma leen ne leen ñoom ali rabbika ndax sa borom al banaatu moom daal moom moom jigéen ñi wala ma ci ñoom li ñuy wax noonu le wala humul banuun te ñoom daal ñoo moom góor ñi ba moo tax ku ci am doom ju jigéen daal di koy suul ndax nee nga lool gàcce la waaye nag du ñu am doom ju jigéen bëgguñu ko te loolu gàcce la léegi nga ne yàlla ni nga xam ne moo féete kaw ñëpp te yéegul moom ñépp bind ñépp moom nag jigéen ñoo nga xam ne ñun bëgguñu ko moom moo koy moom est-ce que loolu xellu na am xalaqna al malaikata inathan wa hum shahidun wala boog ñoom ñi ñu naan ma di ma askanel ne maa leen jur wal iyaadu billah malaaka yi suñu woroom ne laajal ma leen ñoom am na boog xalaqna al malaika ñun maa bind malaaka yi inathan def leen ay jigéen waxum ta ñoom waa Makka ba mu leen di bind di leen def jigéen shaahidu na ñu ngi koy teewi di ko fekkee laajal ma leen lool alaa innahum li am ba des alaa li am ba des mooy innahum gis nga waa Makka ñii yéefér yii ki ifkihim ci seen wax yu amul yu ñu nekke la na ci la ñuy wax ne waladallahu ne borom bi di jur na doom am na doom wal iyaadu billah wa innahum te dëgg-dëgg ñoom ci seen wax jooju na wat naa ne dañuy expliquer waxuñu la am de astafal banaati alal baniin ndax ndax borom bi tabaaraka wa taala dafa tànn doom yu jigéen yi daal may leen ñoom doom yu góor yi ci kaw doom yu góor yi lool la borom bi def moom bu ñëwee bay am doom daal moom mu tànn ñu jigéen ñi après ñu góor yi moom mu ne léegi nag yéen yéeféru màkk yi yéen yéen a koy moom kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy taw tawbiix la mooy laajug li nga xamante ne nii mooy ne est-ce que lii ngeen jàpp ngeen ne loolu man na ne mooy li ngeen bëggul ngeen ne borom bee ko moom maalakum kayfa tahkumun ana naka a àttee ba seen xel di leen indi ci conclusion ci wax ju mel nii ngeen koy mën a wax afala tadakkarun waaye yéen xanaa du ngeen xalaat te du ngeen fàttaleku du ngeen fàttaleku utiliser xam ne loolu moom man li ma bañal borom bi warul am doom sax waaye boo ñëwee am na doom ngeen ne yéen li ngeen bëggul moom la am wal iyaadu billah léegi suñu borom ne afala tadakkarun am lakum ndax dalee na ñeel yéen waa Makka sultaanum est ce que li ngeen di wax di ko avancer di ko wax noonu naan borom bee jur ay doom yu jigéen dañooy ñooy malaaka yi wal iyaadu billah waa am lakum ndax yéen da ngeen a am loo xam ne lu leer la lay wu leer buy wane ne mubin bu leer buy wane ne borom bi daa am loolu ngeen koy tiiñal di loolu ngeen koy tuumaal fatu bi kitaabikum kon nag andi leen téere bi nga xam ne man borom bi maa ko wàcce wala mu leer lu ñu bind loolu le in kuntum saadiqiina nem ndekk ngeen ñoo xam ne way dëgg ngeen wajaalu